riyaan waaw ngir rëy rëylu wane nit ñi këne duma seen morom walla di ci toj seen xol yi waaw riyaan wa faxran ak puukarewu waaw looloo ko ko tax a jóga ah allahu akbar loolu képp moo ko tax a jóg waaye du leneen waa ji rëy rëylu euh, gis gistal riyaan walla wane na moo màgg moo nangam comme genre xaaru na yooyu comme niñ ko fi gise woon wal iyaadu billahi loolu wax lay wa faxran ak puukarewu waaw waaw ñu ko ñu koy tudd fu nekk diw noo diw diw noo diw diw du seen morom noo diw morom alal yëpp moo ci gën a kii ah parce que noo sawaay façon yi noo gars am nañ waaye non c'est lui ah loolu la waaye wa niwaan kon riyaa wa faxran wa niwaan ala ahli islam waaye def ko ngir niwaan Hmm. ngir lan ngir anniwaawu mooy ngir sude <laughs> mel ni di di puukarewu di rëy rëylu ci ñi nga xamante ne ñooy waa l'islam di xëccanteeg ñoom di noonteeg ñoom ci seen alal joojee di di di financer yoo xamante ne ngir ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen xeex Allahu akbar waaw waaw ngir noonu ceeg l'islam fasam yooyee fu noonu l'islam yi wala moom ci boppam xeex l'islam yàq mbiru l'islam du ciy sax éviter waaw allahu akbar waaw mu ne nag kooku nag fa hiya lahu waaw wisrun ku mel nii yëpp yow say fas moom ñeel waajoojee ab yéen mu diis ndax yaa ko sàkku nga ah. waaw bu la bu du la kenn yow la waaw ndax sa yéene bu yées biñ ci am waaw akbar kon nag loolu duñ ne waa yar ay fas wala yi nga xam ne yu dagan la dara new ci waaye bu ci puukarewu bu ci def suma ak riya ak yooyu nga xam ne yàlla da koo bañ waaw ak faxr yooyu bu mu la tax a jóg na sa yéene baax waaw bu la ci di ñu tuddee nag ginnaaw ba sa yéene baaxee ah al asanaul xasan loolu nit da koy bëgg waaye bu dee yàlla ak sax ñu tudd la ci loolu loolu gisoon nañ waajanoon yeneen saa saa ah nit ki kat day bëgg euh, sawbam yéreem daal di rafet ak yooyu yooyu mu ne ko inna allaha jamilun yuhibbul jamal voilà borom bi daa taaru daa bëgg lu taaru <laughs> voilà kon loolu wallahu taala alam léegi nag mu ne kon pare nañ ci ki nga xam ne moom ay fasam day nekk ay musiba ci kawam waaw fas ya muy yor musiba lay doon ci kawam mu ne wa amma allati hiya lahu sitr kanta ki nga xamante ne moom fasam ya day nekk loo xamante ne nii ab kiiraay lay doon ci muy dem di courber l'échine di dem di eh, eh, eh, tuur ndoxu xar kanamam waaye dem ngir di aajool nit ñi waaw di di di di wàcc ci seen kanam ngir di leen laaj kooku moom mooy kan mu ne fa rajulun kooku nga xam ne fas yi dinañ ko jarañ lool mooy góor goo xam ne rabataha fi sabilillah waaw da ko yeew ngir yoonu yàlla mooy jihaad ah loolu am nañu wax loolee ah waaye ak kii bii dana déedéet waxul jihaad sen parce que sitre bii du sitre boobu xam nga sitre boobu bu dee ñii di jihaad mën nañ ne bon lool da koy nekk sitre ci safara waaw mooy ki nga xam ne mooy fasam daa nekk lawu sitre mooy sitre xijaab bay dox digganteem ak safara mooy ki nga xam ne fasam yooyu kee boobu nga xam ne parce que nee mu mel moom riyaat yooyu mooy safara la lay jëme ah. am ñu ne loolu bay tekki ne kon loolu mooy da koy dox digganteem ak nekk barrière ak li nga xam ne mooy sawara léegi nag de ce fait kon mooy kii da ko mooy mu ne farajulun rabataha fi sabilillah euh, góor la goo xam ne da koo yeew ci yoonu yàlla waaw ngir ñu jihaad ci waaye ab kii bi rahimahullah dana déedéet lii waxul ci jihaad waaw lii yéene bu sell kese la wax waaw waaw kese la loolu kese la moo loolu li koy wane mooy riwaaya bi ne wa rajulun rabataha taxanniyan wa ta'affufa riwaaya boobu di wane ne kene kooku sitre boobu mooy aajo yi ñu ko njëkk fiir loolu la loolu ak kii bi rahimahullah daal di wax ne parce que ci al-Kashif an Haqa'iq as-Sunan mooy kii bu am solo boobee léegi téere boobu mu ne waxul fii jihaad kenn parce que li wane ne euh, euh, waxul jihaad beneen riwaaya beneen góor goo xam ne rabataha dafa yeew li nga xamante ni mooy euh, kiiwam yi fasam yi di leen toppatoo yor leen di leen euh, ta taxanniyan ngir amee ci dara ak koom wataa fufa waaye man ñu nekk koo xam ne da ciy doy loolu laaj kenn waaw kon loolu day wane ne euh, euh, lii la voilà waaw waaw nga xamante ne loolu la quoi voilà waaw loolu mooy li nga xamante ne lu ama am solo la wallahu taala alam waaw man na ciy jaay man na ci ci en tout loo xamante ne nii day dox ak aajoom du aajowoo keneen kenn kenn kenn ku dul boroomam tabaraka wa mi ko defal lii eh, mu ko ci sant kon loolu daa nekk loo xamante ne lu jara bàyyi xel la lu ama am solo waaw lu ama am solo la léegi kon eh, mu ne kon wa am mallet yi kantaan ak ki nga xamante ne nii moom eh, su malam yas yan sa xaqallah de de mu ne waa ji non seulement da koo yeew ngir bi ci am lii ngir mu koy fajal ay soxlaam mu ciy faj ay aajoy doomu aadama yi summa lam tan sa lam yan sa xaqallaahi fii duhuriha te waajooj fàttewul ci fasam yi aqu bi nga xam ne la ci yàlla teg ci bu dee daa am koo xam ne da koo àbb ngir war ko coo xam ne manu la ñàkk comme koo xam daa war a dem hôpital comme sa oto bi rek lii nag ñu wax ci fas yooyu yëpp day duggaale ah waaw parce que fas bokkul ci zakat yi li gën a dëgër léegi mooy kon yow yooyu nga xam da nga koo yor nga xam ne da nga ci man di taxier di ci man di def say mbir waaye di ci dox say soxla léegi léeg mu lay yóbbu fa nga jëm ak yooyu di ci am la ngay am wala di ci di ci di di di di ci di ci euh, baaraa wala nga xamante ne nii mooy di ci di ci kalandoo wala di ci weeteesee wala di ci la ci neex waaye mooy boo gisee koo xamante ne nii bokk na ci àqam dëkkandoo boo xam ne daa fii mu daa war a dem hôpital amul lum amul dara yow nga yor sa oto bi looy def da naan ko seetool keneen a dét saa yi yo fi caaxaan yooyu mooy lan <laughs> waaw wala <laughs> aqu euh, euh, yàlla bi nga xamante ne bu dee daa am ku bëgg ñu tëbal ko euh, aw fasam aw aw këy aw fasam wala yu mel noonu loolu it loolu la hmm. mu ne nga xam ne kon du ci fàtte xaqullahi fi zuhuriha sa warga ah wala riqaabiha ah, at-tibi ne loolu day day day day rahimahullah day feddali kese aaw waaw mooy ca loosam waaw loolu hein mooy euh, euh, mooy euh, bu dee ñi naan day lii day war comme xana yi bokk na ci leneen luñ naan lii day wane ne li nga xamante la wala parce que wala fii wala riqaabiha loolu day wane ne ci loosam mooy kon loolu day wane ne loolu moom farata la lii lay Euh, waaye loolu euh, euh, loolu dëgërul léegi dañ nañ continuer après loolu dinañ ci ñëw insha allah hmm? léegi mu ne kon fàttewu ci li nga xamante ne mooy àqu yàlla bi nga xam ne loolu la la digal ci yooyu lool moo tax lii day wane ni tamit am na beneen àq mais lee waxuñu zakat lii du zakat parce moom du lu muy génne zakat ci lu gën a dëgër insha allahu taala bañ a fàtte sant yàlla ci lool noo koy sante alhamdulilah kese que ñi nga xam ne dañ koo soxla te nga mën leen a dimbali te mënu la ñàkk te amuñ lu ñu fayee wala yu mel noonu te yow buñ ko deful diyee wala boo gaaral seen dund ci problème da leen di bàyyi comme ni yenn hôpitaux yu yiis yi nga xam ne ñi ñuy dégg di wax waaw di wax naan da ngay ñëw ñu naan la du ñu laal kii bi ndax fayeboo koo xamante ne yow mu ngi duggante dund ak dee nga naan ko na fay ba pare waaw léegi gars yi di di woote fii di feet fii baata ñuy waaj dajala mbir mi waa ji dee waaw waxoon nañ fi loolu yow na nga def attention man nga nekk sax médecin chef de district nangam waaye borom bi def la tumuraanke gaaw billahi nga tumuraanke foo xam ne gars yoroo woon papier yoru say papier yoroo dara am malaise dal waaw gars yi jël la yóbbu la gars ne la fay la li nga doon def xamuñu la waaw ne eh ki yanay mbokkam ñu ne gisuñu mbokkam gisuñ dara ci moom sax gars yi ne duñu ko laal fekk fayuñu ñu bàyyi la foofu nga dee bu boobaa di nga xam wal iyaadu billah ñu fay la yu nga nekk woon moo yàlla te dellu ci borom bi tabaaraka wa te xam ne bakkanu nit ñi du pour foog waaw ak affaire caaxaan yooyu nga xamante ne nii dafa waroon a dañoo na nekk loo xam dañ ko interdire képp ku ko defati di nga am loo xamante ne di nga ko rëccu mu nekk naka leen li ma ne kebar waaw wallahu taala alam kon waaw <laughs> hein léegi yore saa sam ne summalam yan sa xaqallahi fi zuhuriha kon yooyee fàttewul yooyu àqu yàlla waaw kon <laughs> waaye bon xanafiya yi waa jumhur comme euh, dañ na lan yéen xaq xaq tout le temps ku la ne day tekki farata <laughs> waaw waaw daa nekk fii lu lu jooyu la rek waaw léegi lan wanewul ke ne loolu la quoi hmm? léeg-léeg mu ñëw di wane ne farata la léeg-léeg mu ñëw ci loo xamante ne di wane farata ah euh, luy rafetal kese wallahu taala alam léegi nee nañ continuer ba ci kam mu ne kooku ki mel def lii fa hiya lahu sitr waaw ki génne fasam yi ngir lii moom fàttewu ci ah, loolee aqu yàlla yeeg yooyu fa hiya lahu sitr kooku moom dina nekk loo xam ne day dox digganteem ak di laaj waaye tamit sawaraaw jahannama wal iyaadu billah léegi te dina ko may mu doylu mu fas ya nga xam ne ñooy nekk ngir borom nekk di mu ne koo xam ne pay la ci am farajulun waa joo xam ne rabataha fi sabilillah waaw waa joo xam ne dafa yeew fasan yi ci yoonu yàlla hein waaw ah. hein wa mallati hiya lahu fi sabilillah li ahli islam waaw koo xam ne da koo yeew ci yoonu yàlla waaw léegi Euh, mooy ngir bu dee jihaad am na mu daal di ciy joxe ci fas yi wala nga arribaat yéen ñiy jihaad yi euh, li ahlil islam ngir waa jullit ñi moom bu man demit dina joxe wala sax mu dem ba pare daal di ciy joxe waale waaw kon nga xam ne kooku mooy njariñu fasam yi day jalgati waaw léegi nag rabataha li ahlil islam fii marjin ci benn Euh, euh, euh, mooy foo xam ne fa la ñuy sàmme caaw mi fa la ñuy sàmme li nga xam ne mooy fas yi yaatu nga xam ne dañ leen fay sàmme ay tool yu yaatu ba pare fii margine wa rawda rawda mooy jardin waaw jardin moom mooy yi nga xam ne bari ay garab waaw margine mooy day yaatu lool am mooy caaw rek liñ naan mbooy gi nga xam ne dañ faa yóbbu ngir booyal ak tool comme fu yaatu nga bàyyi ko noonu jiwoo ko ngir fas yi say fas di fa lekk ak say jur voilà tanta raw da nag loolu mooy day bari ndox ci biir ba bari nekk loo xamante ne nii xeetu meññeef yi dañ fay nekk ah eh, nga xamante ne eh, mu ngi noonee mooy mooy mar gi day nekk loo xam ne ngir eh, tool yu ñu booyal ngir dawaab yi la ngir jur ji waaw kantaan ak yële rawda nag loolu euh, du pour waaw euh, ah, déet jardin moom defaroo jardin ba mu baax def fa ay pom aki orange aki xaal aki mango sa waaye ngir sa jur gi ñëw di ci lekk ah non non <laughs> pour loolu la waaye rawda moom déedéet c'est pour nit ñi di ñëw di fa bànneexu aka noonu loolu lu waama am solo la wallahu ta'ala alam waaw waaw di fa féexloo di ñëw di contempler xéewalu yàlla yi waaw léegi nag mu ne kooku doon day mel ni ku yeew ki nga xam ne day am ci moom tayoor mooy ki nga ne da koo waajal ngir eh, waa lislaam yeew leen ci foo xam ne daal dina toppatoo ñoom fas yi seenu dund du leen doya dal de waaw waaw an yu doy ya man yàquut te ngay dundal fasu yaa koy dund la ah. moo tax war nañoo seetaat ah, bu baax bayee fas yu jàppale la ci nawet bi yépp nga bay say tooli gerte say tooli dugub say tooli lu nekk ba nga góobee sa dugub déqi sa gerte jël ngooñ mi dem jaay ko fas wi nag noor bi ñëw gën a ko demal ci àll bi te léegi sax gaa yi dafa duñ ko parce que sàcc ji sàcc yu mag yi dugg nañ ci àll bi wal iyaadu billaah léegi <laughs> dégg naa ko xam nga ay taamoon da nga doon yoon nekk gone da ngay dem bawol ak yooyu doo fas yi dañuy surtout yi dañ leen di bàyyi ñu dem fori waaye léegi képp ku ko def gaa yi nee nañ am na zone yoo xam ne gaa yi seen fourgon rek la ñuy jël fourgon yu yaatu yooyu jàpp fas yi dugal ci biir daw ak moom wal iyaazu billah tellement toje gi toje gi yàqu na dëgg <laughs> léegi léegi sàcc daal moo fi lim si yow waaw ku nekk rek na ko mën a yaa ngi koy nuy liggéey ci liggéey bu yées wal iyaazu billah kon nga ñëw jël sa ngooñ jaay jël gerte gi jaay fas yi nga bàyyi ko bu fori loolu ñun ñaaw la ndax borom bi danoon mataan lakum wa li an'amikum Ah, mbay mii lii ma leen defal ak li ma génnee ci suuf si c'est pour poñet la ngir yéen lu ngeen di jariñoo waaye ngir seen jur gi rawatina ñi nga xam ne ñoo ci participer te comme que yow doy na bàkkaar ci nit muy dal koo xam ne boroomam borom bi ak dundam ci sa loxo la ko teg da foog ne xar bi bokku ci xar bi nga war a dundal nga ñëw waaw yow moom doo xiif da ngay reer bi añ di def lu nekk di na ko waaye moom nag da koy sànni ay yu kenn xamul mu ngi yooy ba léeg-léeg yenn fas yi mënuñoo jóg sax dañ leen di samp butéel te du dañoo feebaran ah, dañoo loof ndax ñàkk lekk yow yow xam nga ne loolu duñ ko layoog sa borom wal iyaadu billah kon nag mooy àqu kon waa ji doppatoo na àqu fas yi ci teg leen ci marge goo xam ne caawa bu baax moo xam ne moom la leen toppatool di leen jëndal ay ngooñ ay repas ay nangam ak nangam waaw di leen xont xont bu baax loolu bu ciy bàyyi xel waaye teg leen ci foo xam ne fa la ñuy eh, nekk en libre en liberté di wër di man a lekk te loolu daa baax di doxaale loolu daa baax abdullah yarkatu jur gi xam nañu ko muy sàmm ci mu ne gis nga ñooñu nag fama akalat gis nga fas yooyu du ñu lekk dara min zalikal mar ji ca caawa moom wala ar raw raw wala foofu la ñu leen teg ñuy lekk lu dul min shay'in ci dara illa kutiba lahu wa adada ma akalat lu dul ne ka nga xam ne moo yeew fas yi ngir loolu te yéeneem baaxoon ngir bu jiyaat xawee de mu daal di participer waaw wala joxe ci wala yu mel noonu ak dimbali ci yooyu mu ne kooku amul dara lu ñuy lekk ci ñax ya nekk foofee dara dara dara lu mu néew néew néew ca xontu boobee ñuy lekk lu dul ne dinañ ko bindal li mu lépp lu mu lekk xasanaat ay ay yiw allahu akbar allah waaw wa kutiba lahu ba pare ñu bindal ko adada aw arwaahiha neefare yam fay neefare fas yaag yooyu buñ nee ci ci biir tool bi neefare ya wa abwaaliha ak ak mbéewal ya waaw mooy eh, neefare yi mooy excrément yi fas yi di génne waaw abwaaliha mooy mooy bu ñuy pisser waaw seen urine yi seen seen mbéewal yi loolu lépp dañ koy bindal xasanaat ay yi allah yow nga tëdd say fasa ngi fee lekk ba seen koll bi fees ñuy tuur ndox borom bi ndox mu ñu tuur ndox bu ñu def boroom bi bindal la ci yiw ñu dekk ci peetre di lekk ci sëgg di ci ci ñax mi lépp lu ñu jàpp yëy sàqami ruminant yooyu daal di dugal génnewaat lépp borom bi di la bindal yiw allahu akbar waaw allahu akbar mu ne walaa tax taw te yële ki wala ah mooy buum yañ kon yañ leen leewe waaw buum yañ leen leewe dara du ci dog mooy lii daal mooy lii innamal a'malu binniyati quoi wala taqta'u tiwalu wala wala tuqta'u tiwalu tiwaluha wala wala hmm, du dagg buum yo mooy fase du ñu dox di xëcc wala di di ba buum yañ tekk seen tànk daal di dagg fastannat sharafa waaw ba mu ko defee mu dal di daw fas ya dagg xam nga fas boo ko takkee ba mu daw day ba mu dagg day daw daw ak doole ah wala muy dox sharafan aw sharafayni yéeg ci ab lu yëkkatiku ab tund wala ñaar fu mu ci yéeg rek mooy lépp daal li mu la ma ko wax mooy lépp lu illaa kataba allahu lahu adada athariha jeexitalu tànk fas yi buy wër ak même bu daggee sax di dem ci biir tool bi noonu ak fu mu mën di yéeg fu mu mën loolu lépp dañ ko koy bindal jeexital yi wa arwasiha ak li nga xamante ne waxoon na ko sànq raw fii ah, muy neefare yi allahu akbar waaw xasanaat lépp dañ ko koy bindal ay yiw nit kookee kii kay xam nga ne kii kay fasam yi moom ajuru la ci moom waaw moo tax ne yéene yi baax waaw bi léegi da tëdd lii mooy tëdd toog waxuma la toog muy dox de tëddal muy dox <laughs> lii mooy tëddal muy dox mooy bien investissement lii la kon loolu lañ ko kii ah, li nga xam ne mooy alxasa xasanaat yi waaw mu ne wala marra te lu romb mukk mukk mukk biha saahibuha ala wax nahr wala nahr te tamit du romb boroomam du romb fasam yooyu jël leen rob yóbbu leen ci am ndox mu ñuy naane di leen wëggi fa sharibat wala bokk sax mu romb fa waaw ñu mu leen di kii ñu romb ci ab ab ab dex fa sharibat minhu ñu daal di kay naan wala yuridu an yasqiyaha même loolu taxu ko woon a jóg da doon déelu rek ñuy romb waaw <laughs> naan dal leen sax taxu ko woon a jóg waaye fas ya daal di naan lu doolu ne dee nañ ko bi illaa kataba lahu adada ma sharibat lu dul la dinañ ko bindal li nga xamante ne mooy lamu ca naan yépp waaw ay yiw moo al imam at-Tibi mu ne lii daal mooy fiihi mubalaghatun fi i'tidadi sawaabi lii daal mooy jéggi daye ci borom bi ni mu yittewoo yëfi jaamam quand ba ni nga xamante ne di compter lu gën a lu nit ñoo xam ne bu doon nit ñi la dañuy jàpp lii moom garaawul duñ ci bàyyi xel loolu sax mu compter ko defal ko ko yiw Allahu akbar hatta mu ne ba li nga xam ne sax nit ñi dañ koy seexlu comme neefare yi urinu fas yeeg yooyu bakkanu nit ñi dañ koy xaw a seexlu di ko seexlu te tamit bon duñ ko bëgg di di di di tudd xatta yooyu yonent bi ay saa saam xamal nañu boroom bi day bindal kooku xasanaat mais léegi bu dee yooyu xatta ci yooyu mais lan ngay xalaat ci yeneen yi nag ah la hawla wala quwwata illa billah waaw loolu loolu lépp ci yéene bi la yéene bee tax waaw yéene bi la waaw waaw waaw moo na imaam alxaafis mu ne lii al nit ki dañ ciy jàngale nit dañ koy fay ci détail yu li nga xam ne ci jëfu boo xam ne jëfu yiw la boo xam ne ab jëf la bu mu amoon yéene bu baax même bu dee ne détail ya jublu ko ci woon ruq ah, ruq yi jëf jë jubluwu ci woon loolu sax dañ koy fay comme si yiw la allahu akbar la hawla wala quwwa xiila léegi nag pare yoneen saa saam pare na ci li nga xamante ne mooy eh, fas yi xiila ñu ne ko waa yoneen saa saam ya rasulallah fal xumur waa waa waa waa waa mbaam yi nag ah waa yoneen saa saam waa ku waroon mbaam nag ah yoneen saa saam ne maa unzila alayya fil xumuri shay'un illa hadhihi al aya yoneen saa saam ne kanta mbaam nag moom mbaam yi ah man yónni wuñ jëw ci man dara wàccewuñ ci ci man dara ci maam yi lu dul aaya bi nga xam ne alfadha aljamia bi nga xam ne benn la bu beru la boo xamante ne ci njariñ yi mu làmboo Allahu akbar maanaawam yi nga xam ne benn la ci da ciy càppaa culli aaya boobee waaw waaw ah wala lu néew lu ko niru la ci laaya yi aljaamia waaye ni mu mel noonu noonu la fee noonu la noonu la dajalee lépp lépp yiw dajale na ko lépp luy maaruf dajale na ko waaw waaw mu ne loolu nag wàcce lii laa laaya bii la waaw mooy ban laaya mu ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah allah lii mooy laaya bi laaye dafa jàppaa colli néewaane yàlla gu am na yu mel noonu mooy mooy moom domaine am boobu da cay càppaa colli wala boog néewaana laaye bu ko fekk ci nii ni mu ni mu ba pare dajale lépp waaw mooy képp koo xam ne jëf nga ta suuratu zalzala aaya sept ba ak huit képp xam ne jëf nga misqaala zarratin lu néew ba mel ni atum lu néew lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ah ab poobar bu wow ah wala baaraam nu mu néew néew néew nit ki boo ko defee hein ci yiwiw xayran yara di nga ko gis waaye waman yaamal képp koo xam ne liggéey na travail nga jëf nga misqala darati lu toll ni lu néew liñ la wax léegi lu mu néew néew sharran waaye ci lu bon yarahu di nga ko gis allah Allah ñu noonu waaw lii mooy laaya bi nga xam ne moom la yeneen saa salaam wax ne dajale na ah mu ngi noonu yii yëpp mu ne loolu daal lañ ci wax mooy lan mooy kon gëléem yi bu dee ne sa yéene baax na nga def ko ngir yàlla loolu lay dekki loo ci def ngir yàlla bu dee ña ko war a war nga dimbaleen day delle comme ñële waaw waaye bu dee it ngir tamit muy faj say aajo nga man di ci jaay di def nangam ak nangam yooyu tamit day wane ne eh, loolu day nekk loo xam ne ku jariñ nit ki la waaye tamit bu dee lu bon nga ci yéene tamit naka noonu it mu dellu ci yow waaw mu dellu ci yow li nga xamante ne mooy mbon nga ah bu dee lu baax lu baax bu dee lu bon lu bon waaw yaay seet rek mu ne mbaam loolu lañ ma ci eh, kii mu ne eh, hadis bi fii lay mu ne muttafaqun alayhi mu ne al imaamu al xaafidu hmm? al Buxaari eh? ak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo. léegi nag kon laaj bi léegi am na lu imaam waxoon ci suuf loolu dama ko fàtte woon seetlu ma ko woon pour wax ko bàyyi <laughs> bàyyiwuma ci woon xel bi ñuy wax mbir mi ndax daa gudd mu ne wa maana alqa al makaan al mustawi min al ard al waasi wax nañ ko mais waxuñ ne imaam wax na ca suuf mooy bërëb bi nga xam ne al mustawi yi nga xam dafa plat tàllalu min al ard ci suuf ci suuf si ah al waasi bi nga xam ne daa yaatu mu ne wal xorxor al amlas mooy bi nga xam ne dafa dafa liis waaw mooy bu liis mooy loolu léegi kon xadis baa ngi mu muttafaqun alayhi léegi kon jàngat yi gis nañ ko wax nañ ko ci biir mooy kon gravité wu liy wane takkiiru waa yow feddaleeg farataayu zakat mooy gis ni képp koo xamante ne te bokk na li ñuy xamee ne lii farata la mooy loo xam ne borom bi da cee tëkkoo ab mbugal boo ko deful comme li Ibn Abbas wax ni ñuy xam ne lii kabira la mooy loo xam ne bépp bàkkaar boobu daa am waadun ak waa euh, daa am waid borom bi da cee tëkkoo wala mbugal wala laanu wala rëbb nañ ak nàngam gis nga bii mooy boo ko deful yow lii moo la ciy fekk gis nga sa alal ja doon rënk nekkatu yow mooy mujju nekkaat ci sa kaw te boroom bi lool la indi fee ah. waaw te moom la borom bi doon wax xam nga waaw ci eh, li nga xam ne moom la al imaam al-Hafiz al-Bukhari gis ngeen ni moo xam ne eh, noonu bi mu indi aay bi walladina yaknizuna az-zahab baabu ismi mani'i zakat wa qawlillahi ta'ala walladina yaknizuna az-zahab kanta gaa yi nga xamante ne dañuy rënk az-zahaba or bi wal fidda ak xaalis wala yunfiqunaha te deesut ko dépassé fi sabilillahi ci yoonu yàlla fabashirhum ñooñee de mooy yoonu yàlla mooy lim la digal ne la def ko fa waaw ci fuqara u yeeg yim la wax yoo yeeg way ñàkki ah ak tamit ci jihaad bi bu dee war dañ ko caa def bu dee ne lu lu ci war a dugg la waaye bu dee zakat duggul ci yooyu ah voilà voilà kon wabni sabili mooy warom euh, doomu yoon waaye mënoo ne nañ leen dañuy tabax hôpitaux nañ jël ci zakat bi loolu bokkul ci zakat waroom bi lim ne leen mu ne gaa yi nga xam ne ak ko zakat bi ko def seen alal yeeg seen fidda yi fa bashirhum waay waaye jox leen la bonne nouvelle loolu nag uréni la parce que am mbugal moom ñu naan la c'est la bonne nouvelle mooy mbugal kay on va te châtier c'est la bonne nouvelle loolu uréni la habashirhum kon bigal leen bi'adabin ci mbugal alimin ku tara tara tar di leen xaar yawma bis ba nga xamante ne ni ma lañ koy tàngal alayha fii naari jahannam lañuy jël seen alal yooyee daal di koy tàngal ba nga xam ne ci lay tàng jër ci safaraw jahannama fa tukwaa biha ñu leen ci ñaas ji baahuhum la nga xam ne mooy seen jëya wajunu junubuhum ak la nga xamante ne mooy seen faar ya wa zuhuruhum ak seen gannaaw ya di leen waxaale malaaka yi di leen ñaas naan leen haadaa lii maa mooy la nga xamante ne nii kanastum doon koon ngeen ko li anfusikum ngir seen bopp kon fa duqu waay waay mos leen maa la nga xamante ne nii kuntum nekkoon ngeen ca hadina maa kuntum taknizuna moom ngeen nekkoon doon kurdun ay wa mu ngi nii kon mbir maa ngi noonu lii yëpp di wane kon gravité di wane ne kon lii eh, insistance kon jàkka yooyu eh, zakat faratama ah. léegi kon dane rawahu hadis bi kon dane eh, ash-shaykhani ñoom ñoo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom donga ko solo léegi njàngat yi dañ koo dañ koo mooy lii doon jiitu mooy tax taxrij bi tey moom lañuy ñuy mujjee insha allahu taala ñu ne la noo de hadis bi du ñoom dongo ko solo waa sunanul arbaa daal dinañ koy solo waa jiitoon na al imaamu Malik eh, daal dinañ koy solo eh, naka noonu al imaam Ahmad imaam Malik nag lu gàtt la ci solo voilà eh, non lu gudd maanaam lan lu may wax nii voilà ba indi lii lépp waaw indi na ko voilà sauf que daa njëkk al xaylu li rajulin ajr loolu moo tax ma wa li rajulin fitr wa ala rajulin wizr fa amma alladhi hiya lahu ajr fa rajulun rabata fi sabilillah moom côté boobu la ñëwee ba ca suuf ah loolu moom foofu la tàmbalee kanta al imaamu ah, kon léegi ñu xool al imaam al Bukhari bon léegi nag xam nga ne càllale yi ke la ñuy wax waaye nekkuñu fi di tudd hadis bi comme ni nga xam ne nii la ñu nekke yu duñu ko woon hmm? kon al imaamu al Bukhari rahimahullahu taala waaw moom nag daa tas tasaate tasaate hadis bi ci ay bërëb yu bëri bëri bëri xam nga rek hmm? ah boo ñëwee kitaabu zaka baabu ismi maani zaka mooy fi mën di baabu ismi mooy tamandi aay bi léegi ñu ko am mu ne haddathana al-Hakam ibn Nafi' mu ne nettali suñu sëriñ daal Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahimahullah génn àddina deux cent vingt et un rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana Shu'ayb mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ayb Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al umawi rahimahullah abu bishr rahimahullah génn àddina la 162 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abu zinad mu ne nettali nañu abu zinad di abdallah ibn zakwan al qurashi abu abdurrahman abu zinadi génn àddina 64 génn àddina la 130 ci wuute bu ci yaw rahmatullah alayhi an abdurrahman ibn hurmuz al a'raj voilà mu ne mooy al a'raj abu zinad al a'raj <laughs> voilà mu ne Abdurrahman loolu la tuddoo ah, Ibn Hurmuz di Ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñu ne Abu Muhammad ñu ne Abu Hazim ah, génn àddina la 117 moom mu ne moom haddathahu moo ko nettali annahu kana moom sami'a Aba Hurayrata dégg na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala muy wax ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ta'ti al-ibilu ala sahibiha ala khayri ma kanat idha huwa lam yu'ti fiha haqqaha tata'uha bi akhfa'iha noonu la ko imaamul Bukhari yi noonu la ko ëndee fii kanta imaamu Muslim hmm? eh, moom daal da koy indi moom itam da ko indi eh, moom al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj eh, ci ñaari kii ñaari version mais xam nga imaam Muslim rahmatullah alayhi moom day dajale xadiis yi comme ni nga xam ne noonu nga ko xamee mu ngi ko indi ci kitaabu zakat bunt bi sorax yi def ismu maani'i zakat comme imam Bukhari so imam Bukhari da ci tegaale aaya bi eh, ismu loolu imam Muslim waxul deful baab yi waxoon nañ la ko eh, foofu mu ne wa haddathani Suwayd ibn Sa'id mu ne nettali suñu sëriñ man dong Muslim Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad eh, al-Hadathani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hafs mu ne ki nettali mooy Hafs di Hafs ibn Maysara al-Uqayli Abu Amr as-San'ani al-Asqalani yu génn àddina cent quatre-vingt-un Suwayd Kanta moom moom mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent quarante rahmatullahi alayhi kon Hafs mu ne yaani ibn Maysara as-San'ani mooy ibn Maysara as-San'ani an Zayd ibn Aslam mu jël ko ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usamata ñi ne no Abu Abdillah moom nekk génn àddina la cent trente-six rahmatullahi alayhi anna Aba Salih Zakwan Zayd ibn Aslam mu nekk ne Aba Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export génn àddina la 101 rahmatullah akhbarahu moo ko xabaare annahu sami'a Aba Hurayra dégg na Abu Hurayra ad-Dawsi al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu génn àddina la 59 ci li gën wér ci xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fidda imam Muslim boobu version boobu moom la imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi daal di indi fii nii non non imaam nawawi daal di indi fii après moom indiwaat beneen version boo xamante ne nii euh, daa jaar moom ci Muhammad ibn Abdul Malik al al Umawi la ko jëlee moom imaam Muslim moom mu jëlee ko ci Abdul Aziz ibn al-Mukhtar moom mu jëlee ko ci Suhayl ibn Abi Salih Suhayl jëlee ko ci baayam di Zakwan euh, as-Samman az-Zayyat a zayyat as-Samma as-Samman az-Zayyat borom import export an Abi Hurayrata radiyallahu anil jami' mu daal di koy toon tudd kon nag ci kaw noonu wa lillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexalee li nga xam ne mooy hadith bii nii lii di ñëw mooy buntu bi sax lii di ñëw ñu jël bunt bi nga xam ne moo ci tegu muy chapitre deux cent dix-sept insha boobu nag pare nañ ci wàllu zakat fii la yem moo xon naa la nan la ñuy génnee zakat lu ñuy génn loolu taxu koo léegi nag mu ñëw ci koor gi ñuy waaj a jeexal nag léegi nag buntu <laughs> yooyu ci wax ci wàllu koor gi <laughs> voilà mais bon waxoon nañ ci wàllu raylatul qadr yi ay kii yooyu waxoon nañ ko léegi lii nag ci wàllu sawmu ci boppam waaw ak comme waxoon a farataay ta kiidu euh, farataay wo ok zakat léegi koor nag naka noonu tamit wallahu taala ah, boo loo ba mu ci julli yaak la jëm ci yooyu naafila ak yooyu